imaamu Ahmad bin Hanbal dafa solo ci musnad bi sanadin saxiix ndax dane xaddatanaa Wahb ibn Jariir qaala xaddatani abi qaala sami'tu Muhammad ibn Abi Yaqub yuhaddithu an al-Hasan ibn Sa'd an Abdillah ibn Ja'far annahu qaala imaamu Ahmad ibn Hanbal radiyallahu taala anhu mu ne xaddatanaa nettali nañu Wahb ibn Jarir suñu sëriñ di Wahb di doomi ku ñuy wax Jarir moom Wahb moom mu ne xaddatanaa abi suñu bàyyi sama baay di jarir moo ñu nettali sami'tu mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa Muhammad ibn Yaqub moo qaala yi fii duñ ko fi bind mais yaa koy wax doo ne xaddatani abi rek sami'tu dégg mu mel ni Wahb ibn Jarir mooy wax ne dégg naa non qaala xaddatana abi qaala sami'tu Muhammad ibn abi Yaqub yuhaddith voilà mu seydna jarir kon mu ne sami'tu dégg naa muhammad ibn abi yaquba dégg naa ko moom yuxaddisu muy nettali an alxasan ibn saad di jële ci alxasan ibn saad di nettali ci moom an abdillah ibn jaafar muy jële ci abdullah ibn jaafarin radiyallahu taala an aljamii qaannahu qaala mu ne mu nettali ñu yonent bi alayhi salaam désigné ñi doon jiite ba niñ leen faate parmi eux moom seydna abdallah di jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala anhu ci biir mu ne bi nga xam ne ci la xare bi jeex ba lépp jeex mu ne summa amhala aala jaafarin thalathan an yatiyahum summa fa qaal laa tabku ala axi ba'da al libnay axi mu ne yonent mi aleyhi salaam dafa xaar daf leen a néegee trois jours ginnaaw bi ñu yëgee mbir mi bi mu leen waxee mbir mi mu toog ba trois jours mu ñëwaat mu ne leen laa tabku ala axi ba'da al yawm bu leen à partir bu leen jooyati sama frère bi muy Jaafar cousin wam la te bàyyi Seydina Jaafar moo ko doon moo doon toppatooy mbiram bi nga xam ne ci la e, maamam e, Abdul Muttalib génn àddina non seulement frère de de deret bi noonu mais tamit le fait que ñoo bokkoon fu ñu dëkkoon bàyyi Seydina Jaafar moo yoroon kafaalaam moom aleyhi wassalaam mu ne leen nag bu leen jooyati à partir de tey ñetti fan a ngi jaratul léegi ngeen di jooy bu leen jooyati sama frère à partir de tey waaw après bés bi bu leen ko jooyati ba pare mu ne woowal leen ma indil leen ma sama ñaari doomi frère yi muy kan dina leen wax nii ñu daldi leen indi mu ne woowal leen ma ki nga xam ne mooy alxallaaq mooy watkat koo xam ne coiffeur la day wataate fa jia bilxallaaqi fa xalaqa ru'uusanaa moom seydina abdallah ibni jaafar radiyallahu anhuma mooy nettali mu ne ñu daldi ñuy indi woo ki nga xam ne mooy watkat bi ñu daal mu daldi wat suñu bopp yi mooy mu defal leen li nga xam ne raser leen ba mu set defal leen bi ay yoo xam ne ay nel lay doon summa qaala mu ne ama muhammad xam muhammadun la is istami isma déggal fii amma muhammadun fa shabihu ammina abi taalib la mu ne muhammad kanta bi ñu leen indee ba wat leen ba pare yonent mi alayhi salaam ne kanta Muhammad mi mooy turandoowam bi ki ko tudde ibn Jaafar radiyallahu anhuma mu ne moom xale bii de fa shabihu ammina abi taalib moom dafa niroog suñu suñu baay tax abi taalib lay niroo moom moom boo ko xoolee rek abi taalib ngay gis <laughs> muy moom daal xam nga lool day xew doom joo xamante ne nii bu juddoo moom maamam lay niroo mooy baayam niroowul ak baayam moom mais moom bi mu juddoo moom dafa niroog baayi baayam wala sax léeg-léeg baayu yaayam lay niru ba nga boo ko gisee rek xam ne mais kii moom kii kii doomu diw la wala sëtam la mu ne am amma muhammadun kantaa ki nga xam ne mooy kon muhammad mi ibn jaafar radiyallahu anhuma fa shabihu ammina abi taalib moom dafa niroog suñu bàyyi tax lool Abi Taalib mu ne wa amma Abdullah bii nag moo garaaw moom laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mu ne wa amma Abdullahi fa shabiihu xalqi wa xuluqi allahu akbar cay way jële maa la ko wax kii de lim mooy li nit ñi am dund cent di ko wër di ko ut te bari nañu koy ut duñu ko am moom gone la nekk yonent bi aleyhi salaatu salaam am na koo pare yàllallaa yaay gis ñuy carrière nit di carrière façon tarbiya bu ne mu jaar fa ngir bëgg am lii Abdallah ibn Jaafar am te moom la baayam amoon yonent mi alayhi saa salaam loolu la waxoon keroog bi nga xam ne ci la ñuy xëccoo ci la ñuy xëccoo kan doomi Seydina bañ jógee ca euh, euh, umratul qadiya doomi Seyda Seydina euh, Hamza ibn Abdul Muttalib bu jigéen bi bañ koy xëccoo mo entre Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Ali ak Seydina Jaafar ku ne ne man maa koy yor hein finalement yeneen ci bi alayhi salaatu salaam ba leen di départager lan la waxoon ba ba ba euh, Seyna Jaafar mu ne Kanta Jaafar moom dafa niroog sama bind dafa niroog sama bind niroo ak sama xo sama sama sama sama xalqi wa xuluqi mooy li mu wax ni sama bind ak sama jikko mu ne Zayd Mawlaana mu ne Seydina Ali moom moom min naa allahu akbar yépp rëy yépp yépp yépp ay allahu akbar mu ne Seydina Ali ci ñun la bokk te ñun ci moom lañ bokk laa ilaha illa laa ilaha illa dama yaakaar ne ñun xamuñu moo yooyu lan lay tekki mais un pour cent bi sax xalaatu xalaatuñu xam ni muy tekki moo tax ñu jàpp ne lu woyof la kallaa mukk mukk la mu waxoon nag baayam fële moom la wax fii ne kanta abdallah wa amma abdullahi fa shabiihu xalqi wa xuluqi kanta abdallah ibn jaafar moom dafa niroog sama bind mooy boo ko xoolee day mel ni man nga gis physique ak intérieur wa xuluqi ak sama jikko moom loolu la niroo laa ilaha illa lii lii la lii la jaam bu ne di ut jaam bu bu bu jaamu yàlla jullit bu ne boo xam lii mooy sa objectif ci kaw suuf yoonu tarbiya yi ngay dégg góor-góoru yi ngay dégg liggéeyu boroom xam-xam yi ngay dégg ak u yéeg muhaddisuuna yéeg usuliyuuna yéeg ahlu tasawuf ak lépp domaine boo dem ci domaine u diine yi lañuy ut lay seen objectif mooy lii fiq looloo tax ñu laa naan lii la yonent ma lay saa saa doon def lii mooy àtte lii mooy kii lépp di ko jële ci moom ngir jàmm bi niroo texte kiis ak li alayhi salaatu wa salaam doon def xadiis loolu la ñuy def foo dem noonu lañuy def li seen liggéey yu rëy yooyu yépp benn objectif rekk la mooy an yushbihu sallallahu alayhi wa sallam xalqan wa xuluqan allahu akbar niroog moom ci bind ak ci ak ci jikko te boo soppee nit nii loolu benn affaire bu garaaw la boo ko soppee dëgg dëggoom alayhi salaatu dangay dem ba yow dangay commencer di métaphore di métamorphosé wu nu sa sopp yi gën a takk di gin a tar ngay gën a niroog moom ngay gën a niroog moom ba ni ngay demee ba nit dootu la gis lu dul ne ku lay gis rek di xalaat di di di day mel ni alayhi salaatu wassalaam la gis fi muy tàmbalee mooy fu la gisee rek moom lay fàttaliku yow bu la gisee rek même lu mu sàggan sàggan bu la gisee day mel ni da nga koy fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yàggee nag day boo yàggee nag ci mbir moom li gën a xuus finalement lan lay doon mooy yow bu la gisee nekkul da ko koy fàttali léegi de mais day mel ni moom lay gis à travers yow mii Allahu akbar lool mooy objectif bi yàlla nañu ko suñu boroom may waaye nag loolu du ak daawi de comme la kële doon wax ay daawi du la ko may c'est euh, imaamul Busayri wa daawi in lam tuqimu laha bayyinatin fa abna'uha adiyaa'u waaw yooyu moom gis nga boo ko andilul ay nekk fi di wax rek te doo jëf lu tax nga am loolu mooy yow dangay wootewu kese mën nañ la boole ci zumratul euh, wootewukat waaw zumratul wootewukat yi yéen ci nga bokk ci mboolooy ñi nga xam ne ñoom al ad adiya u lañu dañuy wootewu kese te luñ naan diw day wootewu mooy da ko nekkul nekk ko réellement Allahu akbar kon mu ne fa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ibnu Jaafar fa muhammadun amma abdullah bokk euh, muhammad dane moom shabihu ammina abi taalib moom suñu bàyyi teex lay niru abi taalib waaye amma abdullah fa shabihu xalqi wa xuluqi mooy dafa niroog te te te ñoo bokkutu abdullah en plus <laughs> xam nga bokk na ci tur yonent mi aleyhi salaatu wa salaam abdullah wa annahu lamma qaama abdullahi kan la yad'uhu kaadu yakunuuna alayhi ibada kan la doon wax mais yonent bi alayhi salaatu salaam subhaanalladhi asra bi abdihi subhaanalladhi asra bi abdihi laylan kan lay wax mais abdullah mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar ndax moo gën a incarné mooy ki nga xam ne sax moom képp moo incarné nekk jaamu yàlla dëgg-dëgg ñi ci des ñépp à travers moom nga koy fexe sinon rek moom mooy jaamu bi yàlla dëgg-dëgg wa annahu lamma qaama abdullahi waaw mu ne loolu mooy maqaama bu bu jaam ab jaam ab jaam mën a prétendre am ko mooy nekk jaamu yàlla waaw ndax ci wàcce sa bopp ci la la sa boroom di yëkkatee bu dee foo dugg jàpp ne yaa fa gën yaa fépp xam-xam comme la imaam al Maawardi doon wax rahmatullah alayhi masumaa dugg ci benn toog fekke benn jataay jàpp ne maa maa maa am na lu ma ëppale kenn lu dul bu ma fay génn day mel ni buur yàlla damay teg loo xam day mel ni daal sama mbir yépp a dem mooy damay yëg ne mais lu bari laa manqué mais masumaa jàpp benn jataay jàpp ne maa fa gën suufe lu dul ne damay yëg ne buur yàlla yëkkati na ma allahu akbar man tawadaa lillahi rafaa ku ku ku wàcce sa bopp ngir yàlla pas ngir nit ñi naan ci waaye moom nag aka wàcc boppam te réellement wàcc woo sa bopp parce que loolu nit ñuy wax moom mooy neexal sa kër looloo lay looloo la neex kooku xam nga yàlla taxul muy def kooku wàccewul boppam égowam lay jéem a wàcce ngir ñu daal du koy tagg waaw te loolu mooy dëgg-dëgg yéegal sa bakkan kon abdullah mooy titre bu gën a rëy boo boo mën a prétendre de mu ne kon wa amma abdullahi fa shabihu xalqi wa xuluqi summa axada bi yaday bi yadi fa ashallaha nee na abdullah ibn uh, jaafar radiyallahu anhu nee na yonent mi alayhi salaam ni mu waxee lool mu yëkkati sama loxo bi ci kaw wa qaala mu ne allahumma axluf jaafaran fi ahli wa baarik li abdillahi fi safhati yamini qaalaha thalatha ba pare mu yëkkati jàpp ci loxo abdullah yëkkati loxoom ci kaw tàllal ko ci kaw mu ne allahuma eebuur yàlla uxluf jaafaran fi ahli yonent bi alayhi di leen ñaanal ne allahuma eewaay buur yàlla sama boroom yal na nga wuutu seydina jaafar ci njabootam bu leen bàyyi sudan bu leen bàyyi noonu rekk yal na nga wuutu jaafar ci ñi nga xamante ne ñooy ci waa këram wa baarik li abdillahi fi safxati te abdallah mii ma tee loxoom yëkkati yal na nga barkeel cim njaayam mooy commerce bu mu dugg njaay mu muy def lépp loo xam ne transaction bu muy def yàlla na nga ko barkeelal mu wax ko ñett yoon nee après seen yaay ñëw seen yaay di euh, Asma bint Umays radiyallahu taala anha wa ardaaha ah, mu ñëw di ko tuddal seen oh, léegi situation bi ni mu demee fa zakarat lahu yutmana mu tuddal yonent bi aleyhi salaatu salaam li nga xam ne mooy léegi ay njirim lañu ah ah di wax yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko wax daal ni situation bi mujj léegi ndax ah góor amatul ci kër gi koo xam ne mooy toppatoo xale yi euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam comprendre ne Euh, sayyidatu Asma li muy ragal mooy ñàkk ci ñoom ñàkk de situation monoparentale ak a yàgg te loolu mooy situation bu difficile la boo xam ne bokk na ci li nga xam ne société occidentale yi rawatina ay France yi mooy li leen gën a gaañ parents yoo xam ne xale yoo xam ne benn parent la ñam nga ne ma keneen ki xanaa daa dee ñu ne non deewul de problème mu mariage lay doon ñu tas tribunaux yi jël doom yi jox ko ndaw si ndaw si nag léegi xam nga France bul imaginer yow ni nga xalaate Sénégal ah bàjjen yaa ngi feek tante yaa ngi feek kër gi nekk fii buñ la waa ji bu ngeen tasee it kër yaayam lay dem fekk fa déedéet nga xam ne mën naa dem ba Tambacounda bàyyi doomam ca gannaaw am ñu koy yor loolu amu fi de société occidentale jamais kenn dëkkul ci kër sax lool c'est ci apartement ngay dëkk yoo xam ne ay bu rëyee ba rëy bu amee ñeenti néeg mooy ñu ne hé ñee moom grand gandum apartement la ñam ñeenti néeg ñeenti néeg moom ku ko am mooy gandum waa ji moom daanaka te lool ab apartement la de ci sa wet am na ku fa dëkk ci suuf am na ku fa dëkk ci kaw am na ku fa dëkk sa doom yi bu ñuy daw lu bari sax commencé derange ñu ci suuf voilà léegi imagineel ñetti nga waa ndaw su am ñetti doom mu tas ñu jël doom yépp daal di koy jox seen yaay te bu boobaa mooy góor gi day génn kër gi uti feneen fu mu dëkk ñu koy héberger en attendant xaritam yi nga xam ne ñoo tane ba kera muy ut benn neuf mètres bu muy dugg mooy benn ngunu ginaar goo xam ne ca lay mujj ne léegi nag imagine la ndaw soosu ñu ne ko léegi yow yaa yor xale yooyu nan la leen di yare mu war a liggéey hmm? bu liggéeyee kan moo yor xale yi ñu dem école est-ce que liggéeyam dafa man di fa jóge di ñëw ci école yi léegi nga xam ne xale yi seen école yi du ñu bokk sax niveau yu ñu bokk du ñu bokk sax école bu ñu nekk mu war a jëli kii fii déposer kii fële déposer kii fële jëli kii def yooyu yépp ak liggéeyam ak kañ lay togg ak kañ lay togg mën a waxtaan ak ñoom finalement ni muy def mooy télé bi la leen di bàyyee ak centre aéré yi comme son nom l'indique waaw aéré ngelaw li di leen jóge fu ne ngelaw yu yiis yi waaw ñoo xam ne ña ña ñañuy bàyyee xale ya surtout bu été bi jotee li ñuy sol jigéen ñoo xamante ne nii wallaay li ñuy sol boo moytuwul dangay foog ni kii xanaa ab short la sol yeer yépp nekk ci biti dënn bi bul wax dara ñu bàyyi ñu ne kooku mooy yar doom yoo xam ne kii Ismaayil la tudd kii Ibrahim la tudd kii Seydina Muhammad ñooñ moo ñu kookoo leen di yar parent bi foog ne def na dara nag def na lu rëy ndax trouver na leen centre aéré boo xam ne fa la ñuy ne comme que école bi ñu ngi vacances wala yooyu bu ko defee moom mu mën a vaquer wu ci ay occupation mën a liggéeyi pour remplir le frigo buñ ñëwee ñëwagul ñu nekk ci tele bi di xool film yu violent yeeg waaw nekk ci jeu yu violent yeeg ak yooyu yooyu yépp ak film yu bon yi passé ci télé beeg yépp ñu man ko xam ko bu ñu amee tuuti temps génn ci mbedd mi dajee fa ak ñoo xamante ni des kayit de grand chemin waaw ñu nekk ay xale yu ndaw nekk des vrais bandits ñooñu bu ñu màggee ñoo imaginer ñooñu di seen yaay lan la leen di xamal bu ñëwee sonn. boo yi tëddi mu dem tëddi moom sonn bu yeewoo ñu commencé waat routine bi noonu la noonu la léegi kooku anam yaram kooku kan moo ko yar parce que benn parent la xam nga lii ma décrire nii léeg-léeg nga gis famille yoo xam ne ñu jëkkër jéeg góor ke jigéen bi ñu ngi fi may nii lañ koy defe ndax ñoom seen carrière bopp moo leen gënal seen avenir doom waaw da ngay gis ñoo xamante ne nii kat euh, gis nga salaire ku góor gi couvrir na besoin wu famille bi yépp mais il faut ndaw si liggéeyi mais même bu doon temps partiel mu ne du def mais temps plein lay def pour avoir son autonomie waaw léegi xale yi ñoom ñoo ciy pâtir en attendant seen yaay trouver son son son son autonomie parce que c'est une féministe déclarée Allahu akbar léegi ñooñu ba pare mu jàpp ne kooku ñooñu yar na leen ci diine Allahu akbar boo leen wax mais du tal sax duñu tal sax léeg-léeg école bi ñu jógee mu def ak ñoom bilan lan ngeen jàng tey toppatoo leen seen devoir yi sax léeg-léeg duñu ko man ndax fi ñu koy toppatoowee toog fa la ñuy commencer nelaw ndax dañoo tas loolu fi xew di loolu bu dee mooy xew ci couple lan ngay xalaat te ñu dindi kenn ki bàyyi fa ndaw saak xale yi hein hein loolu nag bokk na ci problème yi gën a rëy yoo xamante ne société française occidentale moom la ñuy dund te ñooñu noonu aka ñoo neex a détourné xale yu mel noonu mooy de boo déggee ñu braqué banque bu bum la yéem boo déggee ñuy rasaatu oto jàmbur yi di toj pare yenn oto yi ngir jël ndax waa ji fàtte na fa GPS am wala gis na fa benn saak police yi jàpp ko woola di la ko wax waroo yéemu waroo yéemu te ñu mel noonu ñoo gën a léegi nga xam ne ak idée yi xew xam nga l'islam ak léegi nit mën na jóge na le ne leen gis ngi nag après noonu buñ ci màggee dañuy nekk dañuy frustré wu ndax seet avenir yàqu na te kat gone lañu te seen avenir ndax defuñ ci dara lu dul taxawaalu ci mbedd yi école bi dañ fay dem parce que c'est obligatoire jamono jam xaw ma 16 ans xaw ma 18 ans bu dañee nekk obligatoire dootuñ dem dootuñ def dara métier moo leen dugal ñu bañ waaw liggéey boo leen sant ñu bañ parce que tàmmuñ lool wala bu ñu xëyee benn bés lañ fay def ñu dàq leen wala du ñu ñëw dañuy nelaw xam nga métier booy liggéey ñu ne la 9h ñëwal 9 nga nelaw ba 11h ñu lay woo duñ la jox kooku keroog lay dàq mu jóg nag mere société bi yëpp loolu en plus bu tijj bu da bu ñu dajeeg ñoo xam ne dañ ne léegi il faut ñu def jihad daal di rey yéeféer yi yéen gis ngeen ñu leen di gëmloo ne ah, gis nga sa situation bii nga nekk ñoom yii yi ñoo la ko teg tubaab dee la ko teg ndax bëgguñ leen alors que xale bi bu xalaatoon waa ji jeune boobu bu xalaatoon xam ne ah non non non c'est pas eux hein c'est moi c'est moi c'est moi mais c'est moi boobu mooy yaayam ak papam ci gannaaw parce que ñoom ñoo daw seeni responsabilité defuñ seen role de père de parent et de mère defuñu ko defuñu ci dara gone gi mujj nekk bombe en retardement il suffit gaa yooyu nu nuural seen kii ne leen ñi ñépp ay yéeféer lañ léegi nag ni ngay def arme yomb na la yow ci kayit yi nga nekk utal kii nga ñëw roose gaa yi mu jeex nga racheté wu pour nga racheté wu mooy foog nga rey leen allahu akbar ñu rey la nga dee nga dem aljana <laughs> xoolal rek image bii nii lii nii moo am lii may décrire nii xoolal presque jeunes yi ngay dégg ñu naan def nañ ay attentat sàngam ak mooy ne xoolal rek seen seen seen parcours bu ñu lay wax seen parcours il a fait prison il était il avait il était connu des faits de de banditisme de quartier yu mel noonu parce que uwe te koo ci xool ci ginnaaw dañ naan sa mère dafa divorcé woon ak papaam léegi ñoom ñoo yaayama leen yoroon walla iyaazu billaah loolu nag parent bu ne war na laa tiital lool bu dee mooy suñu jamono ji ndax loolu dafa mas a metti moo tax sayyidatu Asma moo xewoon jamono jooju mooy ne kenn nit surtout jigéen bi yor ay njaboot noonu day difficile moo tax mu tuddal yonent bi alayhi salaatu salaam seenu nekk li nga xam ne mooy nekk euh, jirim orphelin yonent bi alayhi salaatu salaam comprendre ne ko al aylata taxaafiina alayhim wa ana waliyuhum fi dunya wal axira ne sayyidatu asma al ayla ne yow li ngay wax ni yow ñàkk ngay ragal ci sa ci sa njaboot te xanaa xamoo ne wa ana man rasulullah sallallahu alayhi waliyuhum maay seen maay seen kilifa maa yor seeni mbir maay seen tuteur fit dunya ci àddina wal aaxira ak alaaxira yonent bi alayhi salaam nekk sa lool sa mbir jeex na loolu tamit mooy waral ne mooy wan ne situation yu mel noonu bu amee société bi warula seetaan mooy euh, famille bi amoon nañuy xarit quand amoon nañ ñoo xam ne doon nañ compter ci ñoom bu mettee waruñoo dem bàyyi naan bon ndaw si nañ ko bàyyi rek il va elle va voir elle va voir avec les petits ah il va échouer bu fi nekk di xaar naan na ndax agré mooy buy regretter mooy xale yi ñoom c'est mort seen seen moo tax il faut mu am ñoo xam ne ami yi nga xam ne ñu bañ a far fenn buñ ñëwee. fexe jouer rôle boobu bu ko man jàppale leen ndax boo am na cas yoo xam ne duñ ne bon c'est normal fase gi am ndax manu ci ñoo nekk mais loolu waru tax ku nekk toog fële naan man sama yoon new ci sama bopp laa tal yow bu dee ne am nga possibilité dimbali ñooñu mais dimbali leen xale yooyu bu dee ne yow am na heure yoo xam ne yow dina la fekk sa kër te nga te ñoom mun ñu nekk ci yow nga leen di xamal yenn yi loolu man nga ko mais defal leen loolu nee ko ah, soxna si ni ñuy def man moom heure sàngam duma ko liggéey jour tel sama jour de kii la waaw jour boobu moom bu dee ne yow kiiwoo xale yi nee leen nañu ñëw kër gi wala man man naa leen a jël si ku nekk def loolu mais ku nekk day toog bopp sa bopp def lu la neex bu yàqoo nag ñu commencé ci ginnaaw doomu diw yi ak ñoo réew xoolal li ñu def mais yow société bi euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoo war a yor yi du bàyyi ak yaay kese xeet bi la société bi la fa abawaahu boobu yonent ma lay saar samba kullu mawlidun yuladu yuladu ala yulidu ala al fitra yuladu ala al fitra ku juddu ku nekk day juddu nekk feuille blanche jullu ci li nga xam ne moom la buur yàlla moo ñaale doomu aadama ci ay qualité kantaa ñaari baayam muy yaayam ak baayam ñoom ñoo koy def yé wala chrétien wala yeneen yi sax ñoo koy def jullit mais loolu fa abawaaw boobu mais mooy société bi tamit waaw kon bu nekk dangaa war a jàppe sa mbokk comme sa bopp waaw bëggal sa bopp ndax doo gëm yàlla dëgg-dëgg lu dul nga bëggal sa bopp li nga bëggal sa bopp comme ni ko alayhi salaatu salaam wax bu ko defee mbir yi mais kenn du ko def dañuy toog rek di xoolante toog di di enregistré rek di gis seen yi bu ñu demee nag di jëw di jëw waajeeg doomam yi ay goy doomam yi ñoo ki yaru leen doomam ngay jëw def lu gën a garaaw def lu gën a garaaw te loolu dindiwul sa responsabilité nga waroon ko dimbali te dimbali woo waaw kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko al-aylata taxaafiina alayhim wa ana fi dunya wal yow asmaa looy ragal ci ñoom ti eh, eh, ñàkk moom ngay ragal ci ñoom tam man maay ki nga xam ne maa nekk seen kilifa seen tuteur àddina ak al